wala suuratul ghuraf ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa ashraqatil ardu binuuri rabbihaa wa wudi'al kitaabu wa jii'a binnabiyyiina wash-shuhadaa'i wa qudiya baynahum bil haqqi wa hum laa yuzlamuun kon laaya bi dañu mujj woon gis muy juróom benn fukk bi ak juróom ñeent muy wax keroog yowmal qiyaam bu ñu ëfee ñaareelu buuftu ba nga xamante ne nii mooy ñépp ay dekki ginnaaw ba mu ko njëkkee ëf ñépp daldi faatu mu ne kon wa ashraqatil am nañu ne tamit ñooñu la nga xam ne ñoom ñooy des am nañu naan ñoom seydinaa jibril ñoom seydinaa israfil miy ëf ak ñoom seydinaa azrailu di malakul mawt ak ñi nga xamante ne nii ñooy ñoom ñele wallahu taala alam mu ne kon keroog bu keroogee nag kon le suuf si day leer nàññ bi nuuri rabbihaa la koy leeral du seen làmp yi de waaye seen li nga xam ne moo koy leeral mooy leeru boroomam wa wudi'al kitaabu ñu teg téere bi muy téereb jëf yi ak téere yi nga xam ne ñoom lañu yónni woon yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñu xool ndax dëppoo ngeen ak loolu le waaye teg lawhul mahfuuz bi nga xam ne moom du du du la ca ne du jaas waji abinnabiyin ñu indi yonent yi aleyhim salaatu ak shuhadaa wa gaay nga xam ne ñooy seede muy shuhadaa yi ñiy seede yonent yi aleyhim salaatu wa qudiya baynahum ñu àtte seen diggante bil xaq ci dëgg wa hum laa yuzlamuun te kenn du leen tooñ ñu war a continuer mu ne wa wuffiyat kullu nafsin dinañu matal bu keroogee kullu nafsin bakkan bu ne dinañ la matal maa amilat ci la nga jëf bu dee lu baax lu baax lañ lay matal mooy dinañ la ci yokkal bu dee safaan ma nag safaan ba nga fay fekk wa huwa moom nit koo kële moom bakkan boo bële alamu moo gën a xam bimaa yafaluuna mooy lañ jëfoon ci kaw suuf mooy yawmal qiyaam moom kenn du fa ñëw di am surprise de lu dul xanaa ñenn ñi nga xamante ne nii moom mooy dañoo jàppoon ne ñoom bon affaire bi garaawul mooy xadiisu bitaaqa boo bële te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di koy daal di koy kii daal di koy nettali nga xam ne waa ji day ñëw yow mal qiyaam waaye yow mooy mboyot si bitaaqa mooy as as mboyot mooy loo xamante ne nii ab ab ab boîte ab ab ab bu ñuy def benn as mboyot daal <laughs> voilà mooy boîte bu ndaw boo xamante ne nii waa ji day ñëw yow mal ñu koy tegali bàkkaaram waaye yow lim fi def ñu teg ci ci di ko peser. affaire yi diise diis ba sawaay moom bo yàq yaakaar nag jàpp ne fii mu ne moom kenn du ko dara du du ko dugg tax a dugg safara de suñu boroom ne ko ndax ma sama malaaka yi dañu laa tooñ mu ne déedéet ndax dañ laa wàññil dara ci say jëf ndax dañu laa yokkal dara mu ne déedéet yii ñu fi teg yépp ci ñaaw téef maa ko defoon de suñu boroom nag ne tey kenn du la tooñ de ne am na lu des ci say jëf yi ngeen di woon muy mboyot see mu ne ah waay boyox sii moom nan la deme fii mooy lii nga xamante ne nii lañ ma defal sama bàkkaar yu fees dell yi ci kaw balance bi nii ba daal di gën diis yu baax yi fuuf as mboyot kese man dama ngi dara lu baax indiwuma lu baax sax daanaka mboyot sii ñu naan moo ma desee waaye borom bi mboyot sii moom lan la mën a def ak bàkkaar yu bari yi nga xam ne diisal nañu balance bi suñu borom ne tey kenn du la tooñ te kenn du la wàññil dara ñu jël mboyot soosu teg ko ci beneen wàllu balance bi mu gën diis jëf yu baax ya yu jëf yu yées yam defoon yépp waa ji du ko gëmee sax ndax lan mboyot sa lañ moo ci newoon muy laa ilaha illa allah muy dëgg muy kàddu laa ilaha illa allah amul benn buur boo xam ne moom la war a jaamu ci dëgg kudul borom bi tabaraka wa taala te moom dong mooy ki nga xamante ne moo ko yelloo de moo ci ne woon mu ne loolu moo tax ci bi alayhi salaatu wasalaam du ñu ko peser ak dara lu dul moo lay gën diis xanaa ku mel noonu kooku koo xam ne ñàkkoon na yaakaar moom waaye lu dul loolu rek mooy nit ñi en général ku ne ma ne ku la bàyyi woon saa ñu àtte la jarul sax seede ne la àjjanaa ngee safaraa ngee la nga woon ca kaw suuf xam nga ko seetal yow la nga mérité rek mooy objectifal nag mooy bu fi nekk di jéem a dem foo xam ne leer na ne yow jëfoo woon ngir kër googalee nga dem bu nit ñi kii woon mooy ku nekk fa ngay dem yaa fay demal sa bopp de maanaam mu ne kon keroog wa wufiyat des na ñuy matal keroog kullu nafsin mbakkan bu ne maamilat ci lam jëfoon bu dee lu baax lu baax bu dee safaan safaan wa huwa tabakkan boobale ka ko moom aalamu moo gën a xam bi maa na ca lañ nee woon ci kaw suuf de ñoom daanaka soxla wu ñu woon seede wasiqa bu keroogee nag ñu daal di kondiir di jàll di jañ di leen puus di leen xëcc di leen rëcc di leen xëcc ko puus alladina kafaru gaa yi nga xamante ne ñoo weddi woon borom di tabaaraka wa ci kaw suuf ilaa jahannama di leen jëfee safara nag zumara ñu def ay mbooloo walla fii la turu saar bi gina siiw muy suuratu zumar fii la jógee az-zumar moom pluriel la zumratun mooy benn mooy am mbooloo zumara zumarun mooy ay mbooloo mooy ay mbooloo mbooloo yu wute nag toppante loolu mooy zumara noonu la ñuy def ñu leen di jañ di leen puus ilaa jahannama jëmaleen safaraw jahannama waliyaadu billah zumaran ay mboolooy mbooloo xatta idaa jaawuha ba ni ñuy dëkke buntu safara nag jahannama futihat abwaabuha ñu ñëw taxaw nag njàqare gay gën a metti ci ñoom ñu ubbi leen buntu safara yi nag ba ñu leen ko ubbilee wa qaala lahum xasanatuha ña nga xamante ne nii ñoom ñooy garde safara di ñoom Seydina Maalik alayhi salaam ak mbokkam ya alayhim salaatu wassalaam laaj leen nag ne leen waaye yéen alam yatikum rusulun minkum waaye yéen xanaa amul woon ay ndaw yàlla yoo xamante ne ni yu bokk ci yéen ndax dëkkaluñ leen woon ndax yéen xam ndax ñoom li leen jaaxal malaaka yi alayhim salaatu wassalaam mooy safara ni mu ñàngeta garaaw mais nit dina ko xam ba pare di xooleen quand ba dugg fa moo ñoom loolu da leen di jaaxal de maanaam ñoom ñu ne ko ah yéen ñii xalam xanaa ndax dikku leen leen woon rusulun ay yonent alayhimu wassalaam minkum te bokkoon ci yéen yatluuna aleykum aayaatillaahi aayaati rabbikum doon leen jàngal laayaayu seen boroom bi nga xam ne ca biir laaya yooyu mais wa yundiruunakum ñu leen di xuppee liqaa yawmikum haada seen daje bés bi xanaa loolu amul woon mooy yéen loolu amul woon amul yonent ti leen dikkaloon di leen jàngal laayaay yàlla yi moo xam ci tawraat wala ci linjiil wala ci alquran walla ci zabuur walla ci suxuf di leen jàngal laayaay boroom bi verset yi ya xam ne ca biir laaya yooyu di leen ci xuppaale kër seen bés bii daje bii ngeen war a dajeeg seen boroom ak bés bii nga xam ne bu ngeen ko jaabuwul dinañ leen dugg safara loolu amul woon xaalu gaay duñu man lu ne ne balaa aha kay walaakin waaye daal li am ba xaqat daal di dafa daal di nekk loo xam ne lu yey la kalimatul azabi mbugalum mil mooy kàddu mbugal bi nga xam ne moom la borom bi waxoon ne dina feesal jahannama alal kaafiriina ci kaw yéeféer yi waaye it dafa yey ci ñun kàddu borom bi nga xam ne muy kaddu mbugal gi mu waxoon ne képp ku ko moy dee ci shirk dee ci bokkaale dee ci kéeféer kenn manu laa teree tab bi safara ñu ne loolu de moo ñu dal looloo tax daal ñu ne fii